te duma kooku kooku war naa moytu boppam de borom wërsëg wu yaa war moytu boppam càncaa yomb na ko ku néew doole it war naa moytu boppam tiyaaba yomb ko ku tiyaaba yombul day moytu boppam ku càncaa yomba day moytu boppam cey ku reegul rek sarax <laughs> sa xel nekkul ci sarax amul dara ku amul dara tiyaaba du ko yomb ku bëri wërsëg càncaay daf ko yomb bàkkaar ku ne war naa moytu bopp da ngay dem ci réew moo musula mooy yàlla tuub fi yàlla nangu la waa jaa nga dëkk Dakar mu ne kon nag bu subaa ma dem Rufisque daal di ne ah, ah non Rufisque kat mos naa faa seetaani course nangam nangam nangam ba fa baaxul seet fu mu musula def lu naqar yàlla de eh, xanaa ma puus ba kees mu ne ah non kees keroog kees keroog ci football ba daal daa nga mën a jàll njaareem njaareem sama fa xel ma daal fa mu dem ci ne jërëjëf badalaka laaw xayran fa mu dem ne mën na faa taxaw assuré ne dafa fa yàlla lu ko naqari Bamako la te Dakar la dëkk àll bi yëpp ruur na ko mu fa ñëw ba caaro yi malaakal mawti dab ko rey ko fa malaakay àjjana yi ñëw di ko jël si malaakay safara ñëw di ko jël si ñu buskilante lu ngeen dul fii kii rey téeméeri nit mësula defal yàlla dara ñu jël ruum ngi lu ngeen fi wut yéen waa àjjana waa àjjana kii xam ne am na borom xam na ne tooñ na ko ba génn këram di tuubi lu ngeen fi wut yéen suñ borom yëbal jibril na ko demal arbitre leen nañ natt fi mu jóge ak fi mu jëm fu gën a jege ñu jugé ko ba ma ko la jëmoon kër Dakar la jóge Caaroy la dee mais bi ñu commencé dina toj la yàlla yëbal jibril xam nga jibril dafa bari doole fii quwwatin waxu ko isa samsu kuwirat way sa nujumun kadarat way sal jibalu soirat way sal isaara xotilat way sal onsu osirat way sal biaaru sujirat wa isa nufusu suwijat wa isa almawudatu suilat bi ayi danbin qutilat wa isa suufu nus اليتيم سعرت وإذا الجنة أسلفت علم نفس ما أحضرت فلا قسم بقنس الجوار كنس وليل إسرا حس حسا وسبي إزت نفسا إنه لقول رسول كريم جوقر بجبريل نسي قوة نسي راسنا كن مطاين سمعني gis nga boo fa bon banta teg ko fii mu sut fële sut fii bu ma laalee fii ni fële di jóge jibril fu mu dóor tëstanam noonu la suuf di solankaare keroog ba muy jullee ba nabi di jullee alxama te mu nga dee ca Éthiopie nabi nekk ca xare ba ca Muraysin mu ne ko sa xarit dee na ndax bëgg nga fekkee julli gi mu ne waaw daf ne nit tëstanam rek suuf si falam mu jàkkaarloo ko ak julli ko suñ borom daal di santaane Jibril mu taxañ suuf ñu meetare ku jógee Dakar jëm Bamako dee caaro yi biñ ko meetaree ba ma ko gën a jegeñ quelques centimètres ca la yàlla dëgg yóbbu ko àjjana suñ borom ko bëri yërmande la ina waa ina laa waasiu rahma dina yërëm nit ci tiit dina yërëm nit ci yaakaar yonent bi daan na gis actualité asamaan léeg-léegaan yàlla woon ko lu ci lu nar a xew da daan téye nii rek gis lu gaa yi gisul mu muuñ ñu ne ko lu xew yaa rasulallah mu ne nangam ak nangam ak nangam am na bés mu muuñ ñu ne ko looy muuñati si ciiñ mu rafet mi yàlla nga yàgg muuñ mu ne ñaari gars yi la yàlla jugé ku ne war a dem safara suñ borom ne safara jaanama kenn ku ne bëxën ñit jëm jaanam def tararaar di daw suñ borom ne daf leen ko ñu daf ko mu taxaw ñu ne ko foo jëm mu ne dafa mel ni yàlla def na ñu dem safara ñu ne ko waaw mu ne fa laa jëm ñu ne ko waaw safara di mu naqare loo tax di gaawtu mun a ñàkk dégg ndigali yàlla ca àddina moo ma yóbbee ceen yi ñu ma ceene ma bañ mu dal ma fii yàlla na dog leen ceen yi sang ko yóbbu àjjana jenn waaja nag demul mu ngi ne yàcc rek taxaw yàlla nag yow déggul li ñu wax dégg naa ko de dañ ne dañ ne ma dem safara mu ne ko looy taxaw mun ne ko suyur mbënd ju bari ji may dégg laa foog ne balaa jeex ma mos ci mu ne ko demal àjjana kii dem na àjjana ci ragal kii dem àjjana ci yaakaar waaw yooyu ñaar mooy dox janooy xaw fi war a jaa janooy wa maaliki mawdo kabaadar daaril anaami asiibo mawdo maalik سيدنا ومالك جناجا والقوم ترنا ومالك الموت تروه ومالك جناجا والقوم ترنا ومالك سكر فيه جناجا والقوم ترنا ومالك سكر فيه نك والقوم ترنا ومالك الموت من بوكر فيه نك وده بحر الأنام يضيب جناه الخوف والرجاء درنا ومالك موده دجلا جمالك بكرة رمان يا خم يونن يا يا قال هو سر سر الله سر وجودي موده بعيون فالرحمن وصيله أماما أماما أماما waaw waaw kuyalu kuyalu amaman amaman wal Dëcce guddi gi xaaj na waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw برغمان نينا وسر سر العي سر وجودي مودو بيورب الرحمن وهو غسيل مودو أماما وال خيال خيال أماما أماما وال العالمين قل أدمي قل هو ملكيت ما تدخلنا سمعان بغية الأولى بدو أن تجيو وكل هاي منتظم دنيا وأولاد بي بي بي بي بي أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم سر الله سر وجادي موده بإيون فالرحمن والوسيلة وتعدل العيش وجودي موتى أها كاين تر وجودي Maodo Malick. Sidur wujudi ak dégluwaay. ah oh, Siré. ah. Siré laay wujudi Maodo. sirru sirru laay sirru wujudi Maodo. waaw sirru sirru laay wujudi Maodo. sirrullahi sirru wujudi mawdo yi amu ci ah, ana min allahi wa sirru sirrullahi sirru wujudi mawdo daf ne nabi daf ne ana min nuurillahi wa sirru sirrullahi sirru wujudi wal wujudu kulluhu min nuuri wa sirru sirrullahi sirru wujudi man maa ngi jóge ci leeri yàlla man Muhammad wa srla sru jodi mbindeef yi ci des yëpp malaaka ni teg jinne ñu ngi jóge ci sama leer wa sr srla sru jodi mooy haqiqatul kawni mooy aynu saati ifaadatullaahi noorullaahi yépp na bee ko daje wa sr srla sru jodi jamono boo xamee ne allahu nuuru samawati wal aar oh, masala nuurihi kamiskaatin nooru gu jëkk gi nooru laayi la nooru ñaareel gi nooru rasulillahi la wa wasiru siralaay si wujudi moo tax alaaji malik wa innahu is arada allahu nasatana abana min nuuri

إذ أراد الله نزعتنا لما أراد الله نزعتنا نمدف أبانا أبانا كفن من نوره لمجا من نور نور النبي العالمين waaw kañ wax baa ngoog jalaalu mooy yàlla jimaalu mooy rasul kamaalu mooy jibril am na jamono nag kamaal amul jamaal amul jalaal rek am asamaan amul suuf amul ajana amul safara amul xaadama amul xawaa amul mikaayil amul asrafil amul jibril amul jëlil ji rek di jalaalu ba jalaalu toogee ba bëgg nag ut ñoo xam ne dinañu xam ne mooy jalaal dafa coppati ci boppam coppati bu kenn mënul a mellal wàññeekuwul yàlla mun naa rocc ci jëmm jëmm te du wàññeeku kenn ku ci ne am nga doom ju toll ni yow toog te noruloo <laughs> am déet naru la euh, euh, euh, bënnu la peeru la mun a rocceet ku day ni yow tolloo ni yow niroog yow nga ne ñu mandi di waaxu dafa sàkk ci boppam sàkk kenn mun la melal génne ca leeru rasulillah xaaj Malik ne ma xamal la dégare rasul ak na mu day wa innahu lii dëgg te xew ma wax la is araada ba nga xamee ni décidé na laaw yàlla na ëttanaa sos na nun doom aadama yépp abaana dafa sàkk mi nuuru yi ci leeru boppam nga nóora na bi leeru Moustapha sallallahu alayhi wa ñu ne alaaji jalaal ba mu toogee di jalaal xam nga jal julli yi nuy julli koor yi saraxe yi laay-laay la laa yeewu jàkk saxal nguur yàlla gi la du lu muy jëriñooti liñ ko war a jaari nabi jaamu na ko bi dara laata ñun ñëpp récompenser rasulullahi lañ jalaal sa ci boppam ku ñuy wax jamaal muy rasulullahi waaye nag mu dox mu dox la digganteem ak moom fukki junney kiiraay ak ñaar ak fukki junney géej ak ñaar làqoo ko ko ba xam ndax dina doxal service bi mu dit jalaal nekk moom rekk jamaal nekk moom rek jalaal di yàlla jamaal di rasulullah àjjana amul pour nabi bu xemam safara amul pour mu ragal ko jabar am pour mu wettiliku ci nit amul pour mu roy ci moom lu am ci asmaanu juróom-ñaar suuf yi jawwa ji suuf si géej gi ñaari ñaar yooyu rek jëmmi jalaal ju màgg ja ak jàttal gi mu jàttal ci boppam jamaal mu rafet mi di rasulillahi mu di jaamu ba xotti fukki junniy kiiraay yeeg ñaar fukki junniy kiiraay ak ñaar kiiraay bu njëkk bi xam nga nu mu tale fukki junne at ak ñaar la fa ne bi am di sabbal yàlla rek di sabbal yàlla rek di sabbal yàlla ba kiiraay ga mel ni miir booy dóor marte te koo bàyyi di ko dóor marte ba kiiraay ga ne tajax mu defee ne dina àgg mu dese fukki kiiraay ak benn benn ba mu am ci fukki junne at ak benn jeexalu ko daf ko dóor du sàll turu yàlla wu jëkk mu dóoroon bële taxul mu am yoon mu dóor ko turu yàlla woo xam ne kiraay wa mosu koo dégg neexaayu turu yàlla waa jàpp kiraay la mu jaayu na bi poroxlu jàll dese fukki kiraay kiraay fukki junne at la ba ca topp juróom junne at topp juróom-ñaari junne at ba topp juróom junne at ba ba topp juróom-benn junne at ba ca topp juróomi junne at ba ca topp ñeenti junne at ba ca topp ñetti at ba ca topp ñaari junne at dara amul de dara amul. jalaal ak jamaa rek mu di jaamu ba ca topp ñaari junney at ba ca topp benn junney at kiiraa yi jeex mu ne tell ci ndëneer goo xam ne moo su Tambacounda di géej rek góor gan ci ginnaaw géej gi ci ginnaaw goo xam ne kenn mënu koo melal ndax mu ngi ci kanamam mu ngi ci ginnaawam mu dëgmal uti ko xuus première géej gi am ci fukki junney at ak benn di ko sabal ba mu ngiis mu dugg ci benn ba di ko sabal ba mu ngiis dugg ci benn ba mu sabal ba mu ngiis bii fukki junne at la ci am ak ñaar bii fukki junne at ak benn bii fukki junne at bii fukki juróom-ñeenti junne at bii juróom-ñetti at bii juróom-ñaari junne at bii juróom-benn junne at dara amul dara dara dara dara bii juróomi junne at bii ñeent bii ñett bii ñaar bii benn benn bu mujj boobu ba ko na bii jeexal bee tax ba ca des tooy dina roog ban la taxoon ci tëstanam ba mu ko wicciqee sànni moom la malaaka yi aw bind ci asamaani juróom-ñaar bind ci suuf juróom-ñaar mu fab ci suuf soosu nag bind ci ku ñuy wax kamaal léegi jalaal am di yàlla jamaal di rasululay kamaal di jibril mu ne kamaal nag kaay ma yónni la man jalaal ca jamaal jalaalay yàlla kamaalay jibril jamaalay rasululay xam nga naka yàlla yónni fab asamaan yi suuf juróom-ñaar def ko enveloppe fab suuf yi juróom-ñaar def ko këyit fab mbindeef yi def leen muy wax bi muy wax ak moom fab aras def ko tembar fab kursi yu kaste ko ko ne ko demal nga jox ko ko ne bi tey enveloppe boppale di sant boromam ba mu xotteeku juróom-ñaar fukki junne xotteeku juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar bu ci nekk di xaalim boo xam ne tànk mosu caa dem suñ borom na ko boo demee neel jamaal man jalaal gërëm naa ko maa ko jox loolu comme ron comme paas ci la yi ami nit ñi am ci asamaan am ci suuf yi am ci sidaaji Maalik ne boo bëggee xam la xew mooy wa innahu liy dëgg tey dëgg damiru sox ni la amul fu mu dellu asaxa gi delluwul fenn wa innahu lii dëgg tey dëgg mooy is araada ba nga xamee ne décidé na laaw yàlla nas atanaa sos nu noonu doomu aadama yëpp abbaana dafa sàkk min nóori yi ci leer ak boppam gu nóora nabi leeri nabi ga sàkk ci loole nabi gi nag mbindeef yëpp ñu door a dem ñu ne waaw booba asamaan ak suuf fi mu nekk mu ne xam naa fi mu nekkoon man alaaji Maalik booba jamono ñu ne fan la mu ne lan daaneel lu mu lay jural waxtu woon guut sa loxo am foo koy laal war ngay xool loxo bi ngay laal soo ko laalee ba delloosi ko lu lay jural ku ne war nay xool loolu alxuraan noppi na démb dinaa di wax ni foo mën a xëyee foo mën a xëyee foo mën a xëyee mbaa foo gontee di dox mbaa ngay wax mbaa ngay jëf am na ku ñuy wax alxuraan ku topp ci sa kaw loo wax mu ngi koy bind foo jaar mu ngi koy bind waxtu woo indoo wax ba ngoon baa ngay def mu góob garal la dendale la amul fenn fenn fenn fenn foo mën a jaar foo alxuraan amul lenn lenn lenn loo mën a laal lu alxuraan tudd amul lenn lenn loo mën a wax lu alxuraan tudd foo xëyee xëy na de foo gontee gont na looy laal wax na waxtu pare góom na garal la dina am fu ma la ko wax dañu wax ni yunteel aadama juróom ñeent téeméer at ak juróom benn fukki at la dund ci nekkoon fekk ay nit ak i lëj-lëj ñu daan tuurante deret yaa ma koog ko yaa ma ko def ak maa ko def ba juróom ñeent téeméer at ak juróom benn fukki at génn jamono ñu toog fi junne at yu mat sëkk yàlla yónniwul kenn de ñi fi ne di ci seeni bakkan ba am at yu mat sëkk mu yónni Idrissa mu njëkk ma mu dund fi junne at ak téeméeri at yaa ma koog maalaku ñuy tuurante deret di yëlante alal di tëjantee ba ba junni at ak téeméeri at yàlla yónni góor gu ñuy wax noo nooyan sax na fi junni at ndax fukki maa matar la fi yor ko le dund téeméeri at yaa ma koog maalaku ñuy tëjante bopp ba junni at yàlla yónni Ibrahima nooyan dund na junni at yu manqué juróom fukki at Ibrahima a ngi dund téeméeri at ak juróom ñaar fukki at ak juróom moo fi jur Ishaq mu dund téeméer at ak juróom-ñetti fukki at mu jur fi Ismaayla mu dund téeméer at ak fanweeri at yonte yàlla Yaquuba Ibrahima ay dund na téeméer at ak ñeent fukki jur Yuusufa dund na téeméer at ak ñaar fukki at dund na téeméer at ak ñaar fukki ngi dund juróom fukki Suleymaan téeméer Imraan mu njëkk mi nga xam ne mooy maami Muusa ak Imraan mi maami Iisaa junni at ak ñetti téeméeri at gis nga Ibrahima ay maamam ci wàllu ndeyam ak baayam ainsi Ibrahima ay maamam ci wàllu ndeyam waaye wàllu baayam mu ngi bokk ci gibbandoo Maasana Ibrahima moo jur Ishaq Ishaq moo jur Yaxooba mu jur Yahoda mu jur Amaana mu jur Maataana mu jur Xubaylu mu jur Faaxoot moo am ñaari xel yu jigéen kii da Asiya ibnatu Faaxoot kii da Amnatu ibnatu Faaxoot njël may ko Imraana mu jur Mariama njël Amnatu may ko Yahya Sakariya mu jur Yahya ah, imrana mali di maami Moussa ak imrana mii di maami Isa junni at ak juróom-ñett téeméeri at la Moussa ak Isa junni at ak juróom-benn téeméeri at la diggante Daawuda ak Rasulullah ak juróom-ñaar téeméeri at la diggante eh, nekk na juróomi téeméeri ak juróom-ñaar fukki at Rasul dund fi juróom-benn fukki at ak ñett jóg fii léegi muy mille quatre cent quatre mille quatre cent quatre soo ko boole lim bii ma wax la tuuti ko manqué ñaar fukki junni ñu continuer addina benn juróom-benn téeméeri at li ci des loolu yëpp boo amee ñu dugg ci bàmmeel yi waxtu wuñ génne ci bàmmeel uti pencam yàlla la dalee ci Adama jar ci Idrissa jar ci Ibrahima jar ci Yaxooba jar ci Muusa jar ci Yuusufa jar ba yegg ci Rasulullah ba li des ci àdduna waxtu wuñ génne ci bàmmeel yi heure ji pencam yàlla fukki minute juróom la ko yàlla réglé. subhaana zil mulki azimi daimi سبحان ذي الملك عظيم دائم مولانا سبحان ذي الملك عظيم دائم سبحان ذي الملك عظيم دائم في ملكوت خالق العالمين اوكي وما امر ساعتي الى كلام البصري او اقرب الى الله على كل شيء قدير منعي waxtu woo xëy alquran xëy na soo gontee alquran gont na foo jaar alquran nettali na waxtu woo paree mu góob garal la jotaay bii nu toog alquran tudd na ko bii mu tuddee jotaay bi ñetti yëf la fi santaane bi mu fi santaane ñetti yëf ñetti yëf la fi tere gis nga toujours aaya bu wàccee santaane ba noppi dina tere alquran du santaane rek bañ tere waxtu wa alquran wàccee tere ba noppi dina santaane yàlla du tere ba noppi santaanewul lii laa bañ lii laa bañ lii laa bañ dana ni lii laa bëgg lii laa bëgg lii laa bëgg lii laa bëgg dina ni lii laa bañ waxtu wum la waxee li bëgg nag dina la wax lam lay fay waxtu wum la waxee lam bañ dina la wax lam lay jural bëgg nga man ko moytandiku bu santaane ba noppi dina tere du santaane rek yem ca waxtu wu alquran wàccee tere dina santaane waxtu la santee nag ba noppi dina la wax ni nangam laa lay fay moo tax ma sant la lii pour nga man koo xeemem waxtu wu la alquran tere dina la ne nangam la lay jural moo tax ma tere la lii ma ne ay bii may bëgg a jàng spécial jotaay bii ko tax a jox jotaay bii mu am ñetti yëf yu fi tere bi ma tëree ñetti yëf yi ba noppi amit ñetti yëf yu ma santaane fi ma terminé aay bi nag sañ-sañ bii mu am ba war a santaane mbaa mu war tere fi jeexale aay yaa yoo la si na amanu ku ku xam lu ma ci bëgg yaa yoo la si na amanu isa tanaajatum fala tatanaajaw bil ismi fala tatanaajaw bil odwaani fala tatanaajaw bi masiyati rasuli waxtu wu ngeen dajee kooke ante ki oote oote te yàlla tax dëkk bu ne moom ko fa bàyyee koor ngir ñëw ba fii ci kar soose ñetti yëf laa fi tere bu leen dajee mukk mukk mukk mukk ngir sos fi luy juru bàkkaar ne def bakkar jarul génn sa néeg li ma bañ bañ bañ ko def bàkkaar mbooloo mu àndi ko defu ma gën a naqari bu leen fi dajee ngir sab si luy jur ak nooneel ne noonu ak sa mbokk jarul génn sa néeg li ma bañ bañ noonoo mbooloo mu noonoo laa gën a bañ ndax kenn du leen defee mbooloo defee rek kenn bu leen fi sos mukk lu uteeg sunna ne uteeg sunna jarul génn sa néeg fala tatanaa jëw bilis mi fala tatanaajaw bil odwaani fala tatanaajaw bi maasiyati rasul fu ne am na ko fa bàyyee koo ñëw uy ki ooti fii ci kor sos fu ñëwee ba dajee nag ñett yi tere naa ko fii ci jotaay bi ma ni la teree ba noppi dina la sant waxtu wum tere jamono boobu aaya ba teree ko tax mu tere la ba noppi sant la waxtu wum la sante jamono boobu aaya santaanee ko tax a mu sant la ba noppi tere la fii mu jeexale aay bi nag mooy sañ-sañ wa tanaajaw bil birri mu remplacé lismi gis nga mu am la biru am la birru mboolem lu baax dugg na ci biir birru birru mooy jëf ju baax burru turu yàlla la burru dugub la gis nga wax naa la ne birru jëf ju baax dugg na ci alxuraan bi mu wàccee ñi ko taatanoon dékkandu ko dañu defe woon ne waxtu woo julli juróom amatoo soxla ci sa mbokk dootoo seete ku feebar dootoo bés ku daanu dootoo dimbale ko ñàkk dootoo xettali ko jàq waxtu woo julli julli juróom amatoo soxla ci kenn ñi taatanoon l'islam bi mu wàccee loolu moom lañ aada woon bi alquran wàccee di lim lii ñu fooraloon ni mooy jaamu yàlla muy julli ci aay bi ma bëgg a jàng moom la mujjee laysa albirru an tuwallu wujuhakum qibala almasriqi walmaghribi walakin albirru man amana billahi walyawmi alakhiri walmalaikati wa kitabi wa nabiyina wa ata almala ala hubbihi sawi alqurbi walyatami walmasakini wasailina wa riqa wa aqama salata wa aqama salata jiimu ma ja wax bi lislaam wàcce ñi mu jaaroon ci ñoom dañ defoon ne waxtu julli julli jul amata soxla ci kenn bi alquran di lim nag lii ñu defoon moom la moom la ngeen di deyaatoo bu leen deyaatoo ngir luy jor bàkkaar watanaa jëw bil birri maanaam palaasi lismi watanaa jëw samba saxo kaa xëyu samba saxo mu remplacé odduwaat wa taqola mu remplacé masiyati rasul rasulillah si lay tusuroon la ko jeexle xasulu mooy firi ku ñu takk ba mu dëgër ñu jiital la di la yóbbu fi ñu la jëlee jógewoo fi ci sa sago fa ngay dem demoo fa ci sa sago ki la jiital moo la ëpp doole kam la yët moo lay jag droit loolay asuru mooy ku ba génn jamono ñu préparel la sàng la sàng la takk la ba mu dëgër ñu dugal la fa xat di la delloo sa borom moo tax ñu ne niiw ni ñu koy def jébbal ko yàlla ku ko defa nit jébbal ko moromam mu am ci moom yoon euh, asuru mooy ku ñuy yóbbu ku ñu ëpp doole ki lay yóbboo la ëpp doole kim lay yët moo lay tegluwa loo lay asuru yow ma nasrul mutaqiin ila rahmaani wisdan wa nasuuqul mujrimiina ilaa jahannama wirdan laa yamlikuuna shafaa'at illaa man ittaxaza inda rahmaani ahdan wa qaala ittaxaza rahmaanu waladan laqad ji'tum shay'an iddan yakaadu samaawaatu yatafattarna minhu wa tanshaqul ardu wa taxirru jibaalu haddan an da'aw lirrahmaani waladan wa maa yanbagii lirrahmaani an yattaxiza waladan in kullu man fi samaawaati wal ardi illaa aati rahmaani abdan laqad ahsaahum wa addahum addan wa kulluhum aatiihi yawmal qiyaamati fardan ah nit bu juddoo ñu ni ba bis ba dellu si ñu ngéntil ko mu war a dund téeméeri at ak ñaar fukki at nit bu juddoo ñu ngi ba bis ba dellu si ñu ngéntil ko mu war a dund téeméeri at ak ñaar fukki at